diine jotee moom mu ne mu mu amuk liberté ne man man daal waaye loolu man saan ne m'arrange parce que bon affaire yii ça compliqué loolu wayew loolu fan la taxaw ay kii soxlawul dalil boo ko waxee lépp mooy jàpp na fi mu jàpp waaw istak ah, istakbara dafa rëy bañ bañ a déglu li nga xamante ni mooy li ko lislaam sant kooku sawaay amul lu mu wax